an-Nawawi ad-Dimashqi wa Shafi'i rahimahullah fi kitaabihi Riyadu s-Salihin min kalaami sayyidil mursalin alayhi wa alayhim afdalu s-salati wa s-salam fil baabi r-raabi'i wa thalaatiin ba'da l-mi'atayn wa an Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ribaatu yawmin fi sabiilillahi xayrun mina ad-dunyaa wa maa alayhaa wa mawdi'u sawti ahadikum mina al-jannati xayrun mina ad-dunyaa wa maa alayhaa warrawxatu yaruxuha alabdu fi sabilillahi taala aw algadwatu xayrun min addunya wa ma alayha muttafaqun alayhi qaala alimaamu alxafidu annawawiyu rahimahullah mu ñëw ak ñun ci xadiis boo xam ne bu bees la ci suñu bunt bi ñu nekk di chapitre 234 baabu fadli al jihad ci kitaabul jihad muy chapitre muy chapitre bu njëkk buntu bu njëkk ci téereb jihad ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin ah, ci suñu jotaay bi ñuy génn xadis bi ñu mujj woon gis moo doon xadis mille deux cent quatre-vingt-neuf mu ne woon wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu eh, annahu qaala ataa rajulun rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala ayyu nnaasi afdal qaala mu'minun yujaahidu binafsihi wa maalihi fi sabiilillah walillahi alhamdu wal minna. tey ñu war a gis hadiis bi nga xam ne moom moo ci tegu. muy mille deux cent quatre-vingt-dix mu ne wa an Sahl ibn Sa'd mu ngi jële ci Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi Abul Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma waaw <laughs> anna rasulallahi ken ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam eh, qaala neena mo bi nag radiyallahu anhu waxoon naa la euh, Saad baayam saxaaba la woon tamit mu ne leen saa saam nee na ribaatu yawmin takku ngir dem xare takku dem fa nga xamante ne nii fa la noon ba mën a songe dëkk bi comme fi ñu naan frontière ba nga xam ne c'est vulnérable frontière u réewu jullit bi nga xam ne foofu noon yi dañ fay jaar wala ragal nañ ñu jaar fa ñi takku nag ngir dem foofee nekk muraabit ba dëgër waaw nga xamante ne nii di garder fo frontière ya nga xamante ne noon ba mën na jaare dal ci kaw nit ñi jullit ñi ribaatu yawmin nit ku ko def benn bés fii sabilillahi def loolee ci yoonu yàlla nag xayrun moo gën min ad-dunya ci àddina wa ma alayha ak lépp lu ne ci kaw àddina wa mawdi'u sawtin te bërëbu palaasu yat mooy nit ki bi nga xamante ne nii moom lay teg yatam yaram ca àjjana ahadikum minal janna ca àjjana xayrun moo gën minad dunya ci àddina wa ma alayha ak lépp lu nekk ci àddina mooy lu àddina bi euh, yor mu ne war rawxatu xëy yaruxuha al abdu nga xam ne moom la jaam bi di xëy fi sabilillahi ci yoonu yàlla ta'ala awul gadwa wala am ngontu xayrun moo gën min ad-dunya ci àddina wama alayha ak lépp lu àddina bi yor lépp lu nekk ci àddina bi mu ne xadis bi muttafaqun alayhi mu ne al imaamu al xaafizu al buxaari rahimahullah moom ko solo waaye naka muslim abul xusayn léegi ko solo ñu ne la déedéet xadis bii nii. al imaamu Ahmad di seen sëriñ daal di woon na koy solo ci lu jiitu na ko noonu al imaamu at-Tirmidhi solo na ko seen taalibi ñoom ñaar ak an-Nasaa'i ak Ibn Maaja rahmatullahi ala al-jamii' al imaamu al-Bukhaari rahimahullah fi mu ko njëkk di da koo gàttaloon comme hadiisu Seydina Anas biñ fi gisoon avant ñuy gis Seydina Abu Sa'iid bi al-ghadwa fi sabiilillah la ghadwatun fi sabiilillah rawhatun xayrun mina ad-dunya lu mel noonu imaam Sahl ibn Sa'd da koo solo moom foofu la ko imaamul Buxaari njëkk indi te foofee eh, eh, mooy eh, kitaabul jihaad wa siyar baabul ghadwa war rawha fi sabilillah foofu da koo gàttal ndax Sahl ibn Sa'd dana woon foofu dul imaam al Buxaari ar-rawha wal ghadwa fi sabilillah afdal min ad-dunya wa ma fiha noonu la ko nde kantaan fii nga xam ne moo am kaddu yii nii imaamul Buxaari imaam an an-Nawawi indi boobu mu ngi ko indi kitaabul jihaad wa siyar ba léegi waaye beneen buntu baabu fadli ribaati yawmin fi sabilillah mu ne haddathana Abdullah ibn Munir <laughs> mu ne nettali nañu Abdullah ibn Munir ah muy Abdullah ibn Munir Abu Abdirrahman al-Marwazi an-Nisaburi az-Zahidu rahimahullahu ta'ala génn àddina la 241 rahmatullahi alayhi mu ne moom annahu sami'a Aba Nadr mu ne dégg na Aba Nadr di Hashim ibn al-Qasim ibn Muslim ibn Muqsam Abu Nadr al-Laythi mawlaahum al-Baghdadi al-Khurasani al-asl al-Kinani génn àddina li nga xam ne mooy la 205 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdurrahman ibn Abdillah ibn Dinar bi Abdurrahman ibn Abdillah ibn Dinar al-Qurashi al-Adawi al-Umari mawlaahum al-Madani mawla Abdallah ibn Umar ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu gisuma ko rahmatullahi alayhi an Abi Hazim mu jëloon Abu Hazim di Salama ibn Dinar Abu Hazim al-A'raj at-Tammar al-Madani al-Qasis az-Zahid al-Hakim rahimahullahu ta'ala noonu nag dañu wute ci moom dëgg-dëgg ñaata la kañ la génn àddina am ñu ne la 133 am nañu wax ba. cent quarante-quatre mooy onze ans après am nañu wax loolu wallahu ta'ala a'lam an Sahl ibn Sa'id an Sahl ibn Sa'd as-Sa'dini as-Sa'idi mu jële ci Sa'd ibn Sa'd ibn Malik ibn Khalid ibn Tha'laba ibn Haritha ibn Amr ibn al-Khazraj ibn Sa'ida ibn Ka'b ibn al-Khazraj al-Ansari as-Sa'idi Abul Abbas ñi ne Abu Yahya radiyallahu ta'ala anhuma kon moom ak baay mi ay saxaaba lañ moom mu ngi génn àddina am nañu ne quatre-vingt-huit am ñu ne la quatre-vingt-onze am ñu ne après quatre-vingt-onze radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala ribaatu yawmin fi sabilillahi khayrun min ad-dunya wa ma 'alayha wa mawdi'u sawti ahadikum min al-janna khayrun min ad-dunya wa ma 'alayha war-rawhatu yaruhuha al-'abdu fi sabilillah awil ghadwatu xayrun min ad-dunya wa ma alayha nii la ko al imaamu al-hafizu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daal di ndekam daal imaamu Muslim Abul Husayni rahimahullahu ta'ala moom moo hadiis Seydina Anas bi ñu doon wax sànq moom moom la dajale daal di bii tekki bi voilà ci kitaabul imaara baabu fadlil gadwa war rawha fi sabilillah mu ne haddasanaa Yahya ibnu Yahya moom nag da koo gàttal comme moo tax kàddu imaamu Nawawi indi imaamul Buxaari moo ko indi imaam Muslim moom euh, daf ko gàttal kon mu ne al imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullah mu ne haddasanaa Yahya ibnu Yahya mu ne nettali nañu suñu sëriñ de Yahya ibnu Yahya di Rayhaanatu Naysaabuur Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahmaan ibn Yahya ibn Hammaad at-Tamiimiyu al-Hanzaliyu mawlaahum an-Naysaabuuriyu al-Khuraasaaniyu al-mekk mooy e, xeet gu neexu waa Naysaabuur rahmatullahi alayhi génn àddina la deux cent vingt-six rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa Abdul Aziz ibn Haazim mu ne mu jële mooy ci e, e, ki nga xam ne mooy Abu Haazim mi ngi gisoon sànk doomam nag bi nga xam ne mooy Abdul Aziz moom moo ko jële de ci moom la ko kii jële muy Abdul Aziz ibn Abi Hazim Salama ibn Dinar gis nañ ko al-Makhzumi mawlaahum bàyyam lañ gisoon ne Abdul Aziz mu ngi nii di Abu Tamam al-Madani rahimahullah génn àddina la 184 am na wuute rahmatullah alayhi an abiihi mu jëloo ko ci bàyyam bàyyam mooy Abu Hazim di Salama ibn Dinar mi ngi gis nag rahmatullah alayhi an Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala wal ghadwatu yahduha al abdu fi sabilillah xayrun min ad-dunya wa ma fiha mu ne am xëy gu nit ki xëy ci jaam bi ci yoonu yàlla toolu xare kooku moom ngir yàlla moo gën àddina ak li nekk ci kaw àddina mu ne nag imaamul euh, muslim mu ne wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba ci suuf mu ne te nettal leen suñu beneen sëriñ da Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Abu Bakr al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullah génn àddina la 235 ah, wa Zuhayr ibn Harb ak sama beneen sëriñ di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi génn àddina la 232 qaala mu ne ñoom ñaar nee nañ haddathana Waki' ñu ne ki leen nettali mooy Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Mali' ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ruwaas Abu Sufyan ar-Ruwaasi al-Kufi al-Hafiz al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war génn àddina la 196 am na yu wax 197 am ñu ne 198 wallahu ta'ala a'lam hmm? mu ne an Sufyaan mu jële ci Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq as-Sawri Abu Abdillah eh, rahmatullah alayhima mook baayam baayam doon xam-xam bu màgg la woon génn àdduna 161 rahmatullah alayhi an Abi Haazim gis nañ ko sànq an Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi an radiyallahu anhumaa an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala ghadwatun aw rawhatun fi sabilillah xayrun min ad-dunya wa ma fiha nga bi ci kaw ne wal ghadwatu yaghduha al-abdu fi sabilillah xayrun min ad-dunya wa ma fiha waxul woon rawxa léegi nag imam muslim indi bii bu ghadwa aw rawxa waaye ni nga xam ne noonu la guddee wax alhamdulillah wax nañ la ne ki nga xam ne moo ko solo ni mu gën a guddee même bu dee ne solo na ko comme ni ko imaamu muslim solo ni mooy imaamu abu abdillah al buxaari yu voilà indi na ko tamit ci yeneen kitaabu badil xalq baabu maa jaa fi sifati jahannam ma ah, Sahl ibn Sa'd foofu mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam mawdi'u sawtin fil janna xayrun min ad-dunya wa ma fiha indi na ko noonu ak dëgg foofu loolu rek la ci beneen bi ci ba kitaabu riqaaq baabu mathalu dunya fil aaxira mu ne mawdi'u sawtin mu ne foofu Sayyidina Sa'd nee na sami'tu an-nabiyya salla Sayyidina Sahl Sahl ibn Sa'd voilà <laughs> pas Sa'd ibn Sa'd wala nga ne Sahl muy Sahl ibn Sa'd waaye du bàyyi moo ko nettali radiyallahu anhuma mu ne dégg naa ne saa saam yaqulu mawdu'u sawtin fil janna xayrun min ad-dunya wa ma fiha wala ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun xayrun min ad-dunya wa ma fiha voilà mooy nii nii yëpp al imaamu al Buxaari yu rahimahullah daal dina koy soloo nee noonu waaye fi nga xam ne ci la gën a gudd comme bu imam Muslim moom kitaabul jihaad baabul gadwa war rawxa la indi mooy yooyu ar rawxa wal gadwa fi sabilillahi afdalu min ad wa ma fiha kon mu ngi noon kantaan yi nag mu xam ne noonu la gudde imaamul Buxaari kese ko ndi kitaabul jihaad wa siyar baabu fadli ribaati yawmin fii sabilillah kon nag mu ngi noonee ah wallahu taala alam lool moo jëm ci wàllu taxrij bi léegi xadiis bi ginnaaw bi ñu gisee loolu ana lëkkaaleem ak bunt bi ñu nekk ñu ne lëkkaaleem di wax gëneelu jihaad yonent bi alayhi salaatu salaam di ñu xamal fii que ne gis nga ribaat takku dem ci toolu xare ngir yàlla benn mais mais mais benn bés moo gën àddina ak li nekk ci àddina loolu mooy yi ñu la waxoon nag bii paase rek voilà mooy ci hadith sayna anas bi ak yooyu loolu la voilà mooy comme li ñoom imam al qadi Iyad waxoon ñoom al imam ibn daqiq al aid rahmatullahi ala al jami dellu fa voilà <laughs> voilà loolu kese la wax li ñu waxoon foofu mooy fii rek ribaatu yawmin fi sabilillah xayrun min ad-dunya wa ma alayha mooy fële rek la ghadwatun moo tax gis ngeeneen riwaay yi ko imaamul Bukhari imaam Muslim andi la ghadwatun fi sabilillah rawha comme di Seydina Anas waxoon foofu jële ko ci yeneen saa sam xayru min ad-dunya wa ma fiha mooy nga amoon loolu lépp ak la imaamul Qurtubi waxoon ne mooy nga amoon àddina ak li ci biir ba moom ko di ko bannee xoo sax ci ci ci ci am na mu mu gën a mate loolu boo ko comparé ak du tus waaw ndax li imaamu Nawawi waxoon rahimahullah ndax na'imu dunya moom za'il waaw moom day day day nekk lu taxu léegi en tout cas kanta na'imul axira moom la la yazul moom du taxu voilà ak tamit la nga xam ne mooy buñ comparé woon ne nga jël xéewalu àddina yëpp nga am leen bi nga leen amee ba pare nga jël leen daal di leen ah nga jàll di leen dépenser lépp ci yoonu yàlla imaamul Qurtubi ne ba mu des ci yoonu jihad parce que waa ji mu ngi ci jihad te booy borom bi daax ñi nga xam dañuy euh, euh, dépenser seen alal yi ak seen bakkan yi kon loolu mooy euh, kon côté boobu mooy ba mu des loolu mais yeneen boo xeetu yiw loo fi def ñu joxoon la àddina ak li ci biir sawaay la nga cay amee benn benn ribaat benn bés ci yoonu yàlla moo ëpp doole loolu lépp nag waaw kon nag loolu daa nekk loo xam ne lu leer a leera a la ribaat nag euh, xam nga fële la rawxa la raw la ak rawda ak ak moom lañ ko gis kanta ribaat euh, ribaat benn baat la boo xamante ne rabata xam nga rabata mooy yeew na <laughs> waaw waaye ribaat boobu ci rabata la jóge rabata yurabitu murabita wala les murabitun ah ndax ñoom nii lañ meloon dañ doon jihaad nekk ñoo xamante ne nii eh, ñoo dugal l'islam bi daanaka l'Andalousie l'Espagne ak Afrique yëpp voilà voilà al-murabitun ci loolu ci lañ jële moo ndax ay ba pare doon nekk doon jaamu yàlla ci jàkke yi tamit nekkoon ñu mën a jaamu yàlla waaye meluñu woon comme ni nga xam ne ñenn ñu tayal yi léegi di wax eh, naan ndax loolu aslu cosaanu mu eh, marabu ci foofu la jóge waaye bokkul ak li yi di wax kàccikat yi naan marabu mooy Euh, kii boobu picc moomu nga xam ne ci français daa tàyyel naan ci loolu la jóge que ne voilà loolu day wane ne marabu yi nii lañ mel moo tax tubaab bi tudde leen marabu loolu kàcc la doo wen bàyyi wax ñu waaw parce que dañoo dañoo dañuy toog ci der yi rek ak yooyu naan dañuy kii loolu yi ni ñeme yàlla marabu ci muraabit la jóge c'est un mot arabe d'origine mooy raab ribaat bii yeneen saa saa di wax foofu la jóge moo tax ñu leen di woo al murabitun loolu kay xanaa ku nekk jàng jàng nga histoire boobu les murabitun l'Afrique du Nord ak ba ay Sénégal ba ba ba l'Andalousie ah <laughs> kon loolu euh, lu leer la quoi foofu la moo mara bu jóge waaw léegi nag kantaa ñi nga xamante ne ni tubaab bee leen nàndal ñoom ñooy wax wax yee naan ci picc moomu la jóge te loolu kàcc la waaw léegi nag euh, am ñoo xam ne tamit seen melo seeni melo dalee na dalee na dalee na dalee na lan dalee na dalee na dalee na dalee na kii seeni melo dalee na eh, dëggal en tout cas ci seen waxu caaxaan yooyu waaw bu dee yéen moom que façon yooyu ñu tayel yooyu yoo xam ne tayel ci jaamu yàlla te naan ay sëriñ lañu waaw naan ñooy suufi yu mag yi te ñoo gën a tayel yëpp seen lépp tàyyeel ci jaamu yàlla sawar nañ ci lépp ba mu des jaamu yàlla waaw yéen bu leen neexee ngeen ne ci picc moom la jóge waaye euh, euh, bu moom ci murabit bii la jóge waaw rabata yurabitu murabitan wa ribata voilà mooy sax gi nga xam ne la saghril aduwi mooy fa nga xamante ne mooy li doon wax sànq fa vulnérable di ragal ci réewum jullit ñi frontières yi nga xam ne fa nga xam dañuy ragal euh, noon ya di fa di fa songe dëkk bi foofu ña fay taxaw di garder yoo yële loolu ñooy muraabit loolu la waaw kon loolu la quoi wallahu taala alam mooy nga sax fa nekk fa nag loolu mooy aslu muraabit voilà ci loolu la jóge moo tax euh, loolu lu am am solo tabaw la borom bi di wax ci alquran ya ayyuhal ladina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun voilà di woo ci woy ngëm yàlla yi ñu muñ waaye di dénkante muñ bu ñu nekk noonu yi waraabitu waaye tamit taxaw ca ribaat ya ah, mooy fa nga xamante ne nii eh, réewum jullit ñi fa vulnérable bu kenn toog naan waaye ñoom diw ñu nga fa déedéet il faut am ñu ko taxaw waxoon nañ la lool nag fardu kifaaya la voilà mais bu ko ñépp doxee bàyyi ba tax musiba gu toll noonu ñu noot leen te loolu la imaamul Qurtubi doon wax bee weesu di ci xadiis yi naanas bi <laughs> radiyallahu anhu naan naan Andalusi du ñun nii lañ def waaw waaw <laughs> ah, nii lañ def lii Abu Ubayda di wax lii moom dëgg la boo xam ne amul benn poussière bu ci ne <laughs> waaw mu ngi noonu kon loolu loolu la ah kon mooy loolu la quoi moo xam ci dëkk bi wala ci biti lépp ci yem wuteeg li nga xam ne moom lañuy ñuy Imaam Ibn Habib jële ci Imaam Maalik ne lool as euh, mu bañ a nekk ci dëkk bi Euh, foofu ñuy garde mais loolu dëgg de toute façon fépp la que ci biir dëkk bi wala ci biti fa ñuy dajeeg noonu ya loolu lépp c'est pareil mooy fa nga xam ne nag poste ya nga xam ne avant garde ya nga xam ne foofu moom fa la ñuy njëkk dal yooyu ña koy garde ñooñu dañuy am yool bu rëy rëy rëy waaw kon nag mu ngi noonu takk seeni fas ci jamono yooyu loolu la woon waaye léegi du ay fas kese te loolu dafa am solo ba xatta ki nga xamante ne nii day toog di xaar julli di xaar julli après julli yore saa salaam ngë ngëneel gu nekk ci lool mu ne fa zalikum ribaat waaw <laughs> waaw di xaar wantizaaru salaa ba'da salaa ah isbaghul wudu di di matal njàpp indal ah. jamono yi nga xamante ne nii mooy jàpp ci neexut nga koy def ah ak li nga xamante ne intizaaru salaati ba'da salaa ah loolu de fa zalikum riba fa zalikum riba fa zalikum riba voilà <laughs> waaye boobu du loolu la yore saa sam di wax fii de fii fii sabilillahi waaw parce que dañoo jële ci Abu Salama mu ne non fii hadis bii la lay wax mooy li ñu wax sànq di xaar julli hadis bi wax loolu mais loolu dëggul ndax hadis bi yeneen saa sam di wax li mu wax daa leer nañ fii la waaw ribaatu yawmin fi sabilillahi xayrun min ad-dunya wa kon ribaat ji loolu la quoi hein al imam euh, al mustadrak borom al mustadrak ci Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf euh, waaye loolu dëgërul mooy mbir mi ginnaa lool loolu dugalaale comme ni wax loolu waay loolu c'est après que ne xaar loolu mooy dëgg dëgg ribaat ji loolu ci wàllu majaas la waaw ribaat toog di xaar julli parce que loolu yombul waaye di gën a tax ñuy wax nag mooy fa noon ya nekk nga xam ne moom ah yaqtuluna wa yuqtaluna waaw yaa nga fa nekk gaa faat war la faat de kon nag loolu la quoi wallahu ta'ala a'lam ah kon loolu loolu lépp da ciy duggaale waaye surtout benn waaw kon nag lool la ah Ah. mu ngi noonee léegi kon mu ne kon ribaatu yawmin fi sabilillah loolu moo gën àddina xayrun min ad-dunya wa ma alayha ki def loolu waaw gaa yi jàpp ne yée ñoom day sànn militaires yee da yërëm naa leen ñoom fañ ne bu dee yàlla tax ñuy def non yow moom loolu kese moo gën lépp loo nekke yow lu dul farata lu dul farata rek na la leer ne waa ji lim nekk moo la gën waaw te bu dul woon moom làmbaay ñaaw noon yi noot leen kon ribaatu yawmin fi sabilillah xayrun min ad-dunya wa ma alayha wa mawdi'u sawtin bërëb ba nga xam ne nit ki àjjana fa lay teg ab yaram comme boo bi boo yoree benn xam nga loolu arab yi dañu tàmmoon di yow benn yar ab wala yar noonu bu ñuy dàq fas yi wala gëléem yi wala yu mel noonu waaye yoo xam ne bir rek ñu doon yor comme Seydina Umar radiyallahu anhu am na benn yar boo xam ne moom la doon yor comme lu mel noonu yow boo ñëwee teg ko noonu c'est pas que c'était pour dàq ay la doon yor da ko doon yor <laughs> mu ne léeg-léeg gisee ku deful lu dul noonu <laughs> mu bàcc la ko dégg gisoo waaje <laughs> julli bi di def nekk di kii bi nekk mu xool njekki sa ñaawal nu ko tël la tere jublu ci sa julli yi nga nekk mu nekk di ngees am na ñoo xam noonu xëy na na leen yàgg des nay lii rek ñu yënguñu xool gauche droite te ñu ngi julli mën a ko tër voilà léegi yow <laughs> yar ba ngay yor foo nga koy teg ci àjjana moo gën a ak li ci biir waaye yow bu dee fa ñuy teg yar te loolu du lu du lu euh, en général fa ñuy teg yar yi du lu tedd tedd ci kër gi <laughs> yow gaa yi yor ay fas nii wala ay charrette buñ ñëwee fi ñuy teg yar bi nga xam ne moom la ñuy dàqe fas weeg yooyu foofu du fi gën a tedd ci kër gi saway <laughs> léegi imaginer ñu ne la foofu loolu foofu ñuy teg yar bi moo gën àddina li ci biir mooy liñ nga waxoon xéewalu àddina yépp nga amoon ko di ci bànneexu ni mu gën a mate bërëb boobu moo gën lool bokk ci li nga xam day wane ne euh, euh, wala al axiratu xayrun ula àddina la ma lay dig ëllëg moo gën sa kër gu njëkk gi di àdd al axira gi àddina bii nga xam ne moom nga nekk bu dee ne bërëb loolu di wane ajjana nga nga xamante ne différence bi am diggante ajjana ak allah ak àddina sama waaw mooy àddina loo fi di gis li li nga xam ne waxoon nañ la keroog li borom xaw-xaw doon naan parce que euh, ni nga bind doomu aadama day sopp li nga xam ne mooy taar taaru àddina ak tuur tuuru àddina malgré loolu li ñuy rafet nit ki moomoon ko di ci bànnee ko mille sur mille sur cent sawaay fi waa ji di teg yaram àjjana moo ko gën <laughs> waaw waaye nga jël lépp daal di koy def passé ci yoonu yàlla hein moo foofale bërëb boobee waajee teg yaram ca àjjana moo gën àddina ak loolu lépp léegi nag mu teg ci liñ gisoon ci hadith sayna Anas wa rawhat xëy mi nga xam ne ruuhu al abdu jaam di da koy xëy fii sabilillah ci yoonu yàlla ta'ala aw awil ghadwa wala gontu xayrun min ad-dunya moo gën àddina wa ma alayha bi fa nekk kon lii lépp lenn kese lay wane mooy fadlul jihaad yi di euh, suñu bunt bi gëneelu jihaad quand mooy man nga ci amee loo xamante ne àddina ak li ci biir ku ko amoon def ko ci too yoonu yàlla ah bu wuteeg jihaad yow yow waaj yaa ko pëla yaa ko gën <laughs> way parce que du lu seet waxoon nañ la fàttalakul li imaamul Ibnul Qayyim doon wax bi ñuy mi nga xam ne moom lañ defoon ci suñu bunt bi lu simple de waaw maratibul jihaad yooyu waaw jihaadul nafsi moom boobu nga am ko ba pare mën a dem jihaadul aduwi ak jihaadul shaytaani fokk nga am yooyu waaw jihaadul shaytaani ak nafsu gi yooyu ba pare mën a dem jàmbaarloog noon bi waaw fekk sa yéene sell sinon man nga nekk ngis talkat comme ni naafiq yi doon def nga xam ne ñenn dañ doon dem ba foofu voilà xare ñu faat leen waaye amuñu ci yoon c'était pour guerrier pour ñu wane que ne ñoom ñu jógee ñamba ak njàmbaar lañ comme na Quzman waxoon voilà non man damaa xeex ngir ñu xam ne fa ma jógee jàmbaar nañu ah jeex na <laughs> te pourtant keroog <laughs> foofu daay daanaka gaa yi gaa yi moo leen doon ajjanti <laughs> drapeau waa Quraysh ba nga xam ne moo doon laal dee. keroog daanaka ko laal Ousmane àjjanti na la nga wadda te <laughs> pourtant sa sa daa mujj sawaral dem moom di julli ñu la àndal ñëw di xare drapeau Quraysh bi gaa ki ko yor presque ñi ko yor quatre minimum quatre moo leen àjjanti pourtant ba mu kiiwee di jam boppam ngir faatu ñu ne ko ñu ne ñëw fekk ko muy waaja faatu ñu ne ko yow hani annaka bi shahada waay waay waay Ousmane ñeenañ la yow de moom ndokkale na ñu ngi lay ndokkal ci ci martyr darajaay martyr ñoom yaa ngi di waaja faat mooy eh non man man ngir yooyu ah. <laughs> am benn waay la woo xam daa jékki rek nekk Medina noonu kenn xamul fan la bokk kenn xamul waasoom kenn xamul lu mu bokk waaye gars yi saa buñ ko mosee tudd yeneen saa saa ne kooku de ci waa safara la bokk gars yi nag ay eh, jaaxal leen ko wax ba pare xare bi Uhud ñëw sa waay waa yow soo waay rajaxe waa Quraysh seen généraux yépp sa waay mooy mais bon gis nga fi mujj ne non man xeexuma woon ngir ay l'islam yi ah non man dama doon xeex ngir ñoo xam ne foo ma jógee ñooñu ay jàmbaar lañu du ñuy <laughs> waaw kooku xam nga ne kooku mooy dem na xare gi mais est ko yóbbu pour wane moom fam bokk moom la yore saa sam imam euh, hadith 8 bi say naa tañ fàttali koon kaw Abu Musa al-Ash'ari a saa sama ko la ar-rajulu yuqaatilu shajaa'a war-rajulu yuqaatilu li yuraa makaana war-rajulu yuqaatilu yuqaatilu eh, eh, eh, li yuraa makaana 'inda an-naas ak nekk ci yoonu yàlla man qaatala li takuuna kalimatullahi hiya al-'ulyaa kii day xare ngir wane njàmbaar ñii wane ngir wane ak gis ma ak galon yam tey am ak ainsi de suite ñu laa jël saa waa ko yàlla mu ne ku ngir kàddu yàlla bi laa ilaha illallah féete kaw lu dul moom kooku moo nekk ci toolu yàlla waaw kon nag lii lëkkaaleemu bunt bi lool la di ci jàngale ngëneelu kon jihaad ni nga xam ne noonu la màgge te tamit àddina ni nga xam ne noonu la doyadee ci kanamu àjjana kanam waaw mooy àddina loo fi man di am bu ñu ko gam-gam lekk la xew ci àjjana danga naan du waay yow kat yor ma woon tus te wallaay xam na ne bu boobaa ngay xam ne ama woon tus ah. moo tax nag sa poñet mu gaaw a jeex mii di àddina nga jënde ko kër ga nga xam ne day def yow sa saw sa tandam di nga di nga di nga di nga rëccu de man baa nuuran bid duja fa sa yandam waaw li Bamba wax radiyallahu ku fi jaay ñëw ci marché bi fekk koo xamante ne saabu lëndëm la teg pataas yoo xam ne pataasu lëndëm la nga ñëw na ko meer mu ngoy mu ne la waaw nga ne ko sa pataasu lëndëm yi laa bëggoon nga jaay waaw lu ma lay loo may jox sama pataas yi nga jox ko sa pataas yi leer ngir pataas yi lënd moom tey nga di yow moom booy bala ngaa ñibbi nga naan waaw man man man man ma man man muus moo ma piqué ba ma jaay sama lu baax li jënd ko lu yées yi nga xam ne ci poubelle bi laa koy teg walla iyaadu billaah léegi nag boobu moo gën a néew gis nga bu dee ne mooy leer gi la listaaf indil jaamul yàlla toppal yàlla nga bàyyi ko pour intérêt ñoom diw ak ñoom daa ak intérêt yi ngeen di am ci àddina na la leer na yaa ngi commerce loo xam ne day jeex di ko commercer loo xam ne du jeex waaw gis nga kër ga la yàlla yi dig boo ko jaamoo te dëggul fa nga fay teg sa yar moo gën àddina ak li ci biir léegi kon xalaatal loolu jar na ko wallahi jaru ko kon nag ci kaw noonu kon ñu yem nii bii di ñëw insha allah ñu jël xadiis bi ci tegu mooy xadiis mille deux cent quatre-vingt-onze di xadiis Seydina Salman radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihi wa ja'ala jinaana al-'ulaa ma'waahu wa maskanahu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala